faqad ra'ani foofu dane képp ku ma gis ah ci mustaxraj al imam al ismaili faqad ra'ani fil yaqin kooku dëgg dëgg di gis na ma mooy mu conjugué ko au passé comme si loolu luy nekk la ndax digub yàlla la digub as-sadiqu alayhi salatu wassalam waaw kon nag mu ngi noonu allahu akbar ah kon na ko noon al imam ibn mas'ud daal dina koy solo hadis bi gis nañ bu sëy naa jaabir solo na ko mu ngi ci al imaam ibn Maaja ah imaamu Tirmidhi it solo na ko na ko noonu mu wéral ko moom al al imaam Abu Awaana it solo na ko ah comme faqad ra'aani fil yaqaza gis na ma waaw ku ma gis ci gént gis na ma ci géebee ci géew waaw na ko noonu al imaam ibn Maaja solo na ko ci hadiisu Seydina Abu Juhayfa wa ibn Abdillah as-Suwa'i radiyallahu anhu ah foofu mu ne fakka ra'ani fil yaqada comme bële waaw comme bi chaque bële indi woon imaamu muslim bu eh, imaam abu hurayra mu ngi mel ni gis na ma ci géebéer kon am nañ fa sa fi fil yaqada dina ma gis ku ma gis ci gént di nga ma gis ci géebéer loo xam ne nelaw am nañ fakka annama ra'ani fil yaqada boobu bi shakki mu ngi mel ni gis na ma ci géebéer ci yeewu gis faqad ra'ani fil yaqada waaw ku ma gis ci génn gis nga ma waaw ci géebéer ci loo xam ne doo nelaw kon nag mu ngi noonu waaw allahu akbar kon loolu lu ama am solo waaw am na yoo xam ne faqad ra'ani comme mi nga xam ne foofu la yam ku ma gis ci gént faqad ra'ani waaw kon nag mu ngi noonee loolu loo amaam solo la kantaali mu ne qaala Muhammad fële al imaam al Buxaari mooy Ibn Sirin ne loolu yi daara aawu fii suurati mooy bu ko gisee mooy yonent bay saa saam ci melo bi nga xam ne noonee la génne woon addina mooy bi mu yoroon ak bi mu nekk saxaaba yi waaw loolu imaam wax nañ la da koo mooy indiwu ci càllale mais imaam Abu Abdillah di al Buxaari bu ne qaala Abu Abdillah wala wax yooyu mooy loolu dëgër na. Eh, loolu moo tax al imaam al haafid ibn Hajar mu ne lool solo nañu ko eh, mawsuulan wax jooju mu daal di jokkaloo min tariq Isma'il ibn Ishaq al qaadi an Sulaymaan ibn Harb an Hammaad ibn Zayd an Ayyuub qaala kaana Muhammadun ya'ni ibn Siriin idaa qassa alayhi rajulun annahu ra'a an-nabiyya sallallaahu alayhi wa sallam qaala sif lilladhii ra'aytahu fa in wasafa lahu sifatan laa ya'rifuhaa qaala lam tarah wa sanaduhu sahiih waaw mu ne lii soloo nañu ko mu daal di jokkoo jokkaloo ci yoon Ismaïl ibn Ishaq al-Qadi mu jëla ko ci Sulaymaan ibn bokk ci wa huwa min shuyukh al-Bukhari ah ci sëriñu imaamul Bukhari yi la bokk an Hammad mu jëla ci Hammad ibn Zayd mu jëla ko Seyna Ayyub muy Ayyub euh, ibn Abi Tamima mu ne kaana nekkoon na Muhammadun mu yaan ibn Sirin mooy Muhammad ibn Sirin de Muhammad de nekkoon na rahimahullah képp koo xam ne da nettali bu ko benn waay ñëwee ne gis naa ne saa si ci gént naan ko euh, euh, melaleel ma ko wax ma nan ki nga gis nan la mel bu dee ne da koo melale melaloo goo xamante ne wute li nga xam ne moom la xadiis yi saxaaba yi ñi ko ci décrire wax euh, mu ne yow gisoo ko kon ki nga gis kon du moom mu ne lool sanadam daal dinay wér waaw kon nag mu ngi noonu te lu mel noonu imaamul Buxaari imaamul alxaafis Hajar mu ne waxu imaamu si ibnu Sirin bi nag wa wajadtu lahu maa yu ayidu am naa loo xamante ne xam nga moom taalibi saxaaba la waaw ñoom Seydina Anas ak ñooñu ñoom Seydina Abu Hurayra ñi eh, moom ci tabakaat yooyu la bokkul ci ñi gën a màgg ci côté pas ci côté dayo non bu dee loolu bokk ci gën a màgg ci taabi'iin yi mais comme ni ngay am bu xadram yi ñi nga xam ne ñoom ay taalibe lañu saxaaba yi yoo xamante ni ñoom dañu fekke woon jamono yonent bi sallallahu alayhi moom mii bokkul ci eh, tabaka boobu te ñoom ñooy tabaqaat bi moom ci bi la bokk ah am ñu waaye sinon ci ñi gën a màgg la bokk euh, al imam al hafiz hajar rahimahullah mu ne man trouvé naa luy dëgëral wax ji ndax fa axraja al hakim min tariq asim ibn kurayb mu ne al euh, euh, abu abdillah naysaburi al hakim dafa so rahimahullah ci yoonu asim ibn kurayb mu ne sama ma nettali mu ne qultu li ibni abbas nee na dama wax saydna ibne abbas radiyallahu anhuma ne ko ra'aytu nabiyya sallallahu alayhi wasallam fil manam qaala sifhu li nee na damaa gis yonent bi alayhi salatu wasalam damaa ñëw ne ibne abbas yi ibne abbas radiyallahu sëriñ bi man de damaa gént yonent sallallahu alayhi wasallam moom du sahaaba mais damaa gént yonent sallallahu alayhi wasallam ci nelaw mu ne ko sifhu li waaw mu ne ko euh, euh, euh, melalel ma ko qaala nee na bi ma ko waxee sama xel dem ki ma gis automatiquement sama xel dem ci al-Hasan ibn Ali <laughs> qaala zakartu al-Hasan ibn Ali fa fa shabbahtuhu bi ma daal di sama xel dem ki ma gisaa ah, man ki ma yonent saa salaam dama wëg gént gis ko mais kooku man ki ma gis ci ñi nga xam ne parce que moom comme que gisul yonent saa salaam dundul moom mësu koo gis waaye da koo gis ci gént ñëw wax ko Ibn Abbas radiyallahu anhu Sayyidna Ibn ne ko melal ma ko ki ñu gis kan la ma ko nee na bi ma ko waxee man ki ma gis dafa niroog alxasan ibn ali ma décrire ko alxasan ibn ali ne ko moom fa zakartul alxasan ibn ali fa shabbahtu bi ma ne ko ma ne ko nag ki ma gis ki ma gis moom alxasan ibn ali daanaka benn lañ ibn abi talib <laughs> moo ci gënoon a niroog yeneen saa salaam waaw maanaam Seydina Siddiq Abu Bakar radiyallahu anhu bi ci jàkkaay yeneen saa Ali ibn Abi Talib ñuy dox <laughs> ñu bu xale yi ay xale yuy fo don Seydina Al Hasan Seydina mu ngi ci biir xale yi di fo rek Seydina Abu Bakar yëkkati ko <laughs> yëkkati ko naan shabihan bin nabi la shabihan bi Ali <laughs> naan kii yonent bi alay saa saam kese la nuyoo niroowul ak baayam di Ali mii Seydina Ali di reetaan <laughs> parce que Seydina Al Hasan moom yonent saa sallam lay niroo Seydina Husayn mooy niroog baayam mooy niroog Seydina Ali waaw moo gën a niroog Seydina Ali waaw mais euh, Seydina Al-Hasan moom da nga naan kii copie conforme yoreen saa salaam la moo tax Seydina Abu Bakar doon wax lool <laughs> yëkkati ko naan shabihan bi nabi la shabihan bi Ali <laughs> naan Al-Hasan nii yoreen saa salaam lay nirool niroowul ak baayam mii di Ali Seydina Ali di reetaan <laughs> ñuy dem voilà léegi kon euh, euh, moom mu ne man ma ko non ki ma gis. mu mooy daa def comparaison ak koo xam ne moom gis na ko muy Seydina al-Hasan ibn Ali mu ne man mu ne Ibn Abbas man ki ma gis moom al-Hasan ibn Ali ñoo niroo waaw <laughs> léegi nag fa shabbatu bi qaala qad ra'ayta Seydina Ibn Abbas na ma gis na kon yow gis nga yeneen saa salaam bu dee ki nga gis daa niroog al-Hasan ibn Ali wala al-Hasan ibn Ali daa niroog kee gis voilà loolu mooy yow kon gis nga yeneen saa salaam mu ne wa sanaduhu jayyid bon xam nga imaam Ibn Abbas euh, kii doon na ko wax non moom kii moom kooku moom ta saxaaba la mais saxaaba bu ndaw la mooy kii ñu ngi tuddati. dam doon nettali rek ne man ne ne Ibn Abbas ne ko man gis naa yeneen saa salaam mu ne ko si fuuli si fuuli si fuuli mu ne ko aywa melal ma ko mu ne ko man gis naa ko ci côté ruknu al xajarul aswad fële mu ngi yéeg ci gëréem la nit ñeen ko wër muy laal muy muy muy tawaaf. imam Ibn Abbas na ko yow mii gis nga ko <laughs> waaw fekk taalibam Ibn Abbas la en même temps moo bon saxaaba la mais ci ci ñu ndaw ñu quoi parce que bi yeneen saa sallam di ak moom xale la waaw mais nag gi séen na yeneen saa sallam gis ko muy mu yëg ci gëléem bi waaw ñoom tudde si mu daam ma euh, euh, bokk na ci ñu mujjee faatu sax ci saxaaba yi Eh, lu tax turam dem xam naa dina ñëwaat insha allah <laughs> kon mooy Ibn Abbas yu mel noonu daa yàq yo yombut def lool boo nee ko gis naa leen saa salaam te xamala woon yow nga mii bu ñi nga xam ne saxaaba yi nga xam ne ñoo mii la ñu doon nekk yoneen saa salaam di ko gis saa su ne dalay laaj ne la aywa siful yi comme ni mu laajoon kooku wala mu ne eh, kii bi mu ne da ko gént mu ne ko eh, léegi wanal wa wan ma mu ne ko melal ma lan la meloon mu ne ko kooku da nee na la fàttaliku alxasan ibn ali ma ne ko mais kooku ki man alxasan ibn ali day niru ki ma gis lool ibn abbas ne ko kon gis ko radiyallahu anhu <laughs> yow de gis nga sa asalam kon kon de gént gént sa yow moom gént yow moom gis nga ko ci gént waaw léegi imaamul xaafis nag mu ne wa yu'aariduhu ma axrajahu ibn abi aasim min wajhin aaxar abi hurayra mu ne waaye nag wax ju mel nii que ne man boo géntee sa asalam dañ lay laaj ne la aywa loolu noonu Abdullah Muhammad ibn Sirin loolu noonu hadith bi Ibn Abbas est-ce que da koo defoon euh, charte fooguma ko parce que kële euh, waaye parce que Abu Juhayfa mii ma tudd léegi Wahb ibn Abdillah Suwaay moom moo tax mënuma tudd tur moo moo ma xaw a tax euh, turu saxaaba bee nga xam ne xale la woon am na ay abu ci kiiwam wala ibn euh, wala nañ dem rek après xam naa dina ñëw euh, léegi mooy est euh, léegi mooy mu ne kon Ibn Abbas est-ce que ko defoon charte loolu mën nañ ne waaw mën nañ ne diit ah, mooy daal daa da doon leeral tout temps waaw xatta ci ne gis na ne saa fii ci kaw suuf gis na ko danaan mu ne ko comme que mii ne wuñ ko ko mu ne ko léegi yow wax ma kan melal ma ko mu ne gis naa ko mu yéeg ci gëléem entre Safa la ko wax wala Marwa wala ci ruknu bi fële mu ne ko yow mii muy muy muy muy tawaaf ñun ñu nekk ci ñun ñu fees jal mu ne ko yow mii gis nga ko <laughs> euh, euh, kii euh, mu ne imaam ibn Hajar mu ne sauf Abu Asim ibn Abi Asim dafa solo ci beneen wàll jële saydna Abu Hurayra radiyallahu anhu qaala mu ne qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam man ra'aani fil manaam faqad ra'aani fa inni uraa fi kulli suura waaw mu ne waaye wa fi sanadi Salih mawla taw'ama wa huwa da'if li ixtilaatihi wa huwa min riwaayati man sami'a minhu ba'da al-ixtilaat mu ne waaye sauf que loolu mooy ku kii nga laaj ko ndax melal ma yonent sallallahu alayhi wasallam ki nga gis bu la ko melalee nga ne ok bu la ko melalul déet mu ne waaye nag sauf que am na ah Seydina Abu Hurayra soloo nañ ci moom lu wuteeg loolu de parce que nee na yonent saa salaam na képp ku ma gis ci gént man nga gis fa inni ndax man uraa dañ may gis man yeneen saa fii kulli suura ci melo bu nekk man nañ maa gis ci melo bu nekk mu ne waaye wa fii sanadi yi sauf que càllale bii daa am Salih mawla taw ama xam nga gis nañ ko fan yee Salih <laughs> mawla taw ama ci lañ taxawoon ne taw ama bii xam nga kuy mooy mooy mooy mooy mooy Umayya ibn Xalaf taw ama ibn Umayya waaw ibn Xalaf la wax <laughs> waaw bi nga xam ne moom parce que taw ama seeru Safwan ibn Umayya la Abu Umayya waaw <laughs> waaw léegi euh, Umayya ibn Xalaf mu xalafahu Allahu fi naar mañ taxawoon mook dooma mook frère am ba Ubay ba <laughs> nga xam ne moom moom moom moom moom Ubay Ubay Uhud lañ ko faat frère am di di di Umayya moom Badar lañ ko faat waaw ba Seydina Hasan doon wax Ubay ah, min shaqawati ah, ah, wari warisa safahata min warisa abihi non nan tout le temps bu ñëwee rek juum warisa ah, laqad waaw laqad la commencé laqad warisa dalalata an abihi ubayyun yawma yawma baarazahu nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam loolu la Seydina Hassan ibn Sabit doon wax naan dëgg dëgg laqad dëgg dëgg warisa doon na ak dalalata ak tànku min abihi jëlewu ko ci kenn ubay ubay na xalaf ci baayam xalaf mi nga xam ne moo gënoon a sànku ñëpp dina téppéer la ko ñëpp ca waa Quraysh ci moom la doon ne kan na bi nga xamante ne moo ko indi ba muy jéem a jàmmaarloog yoneen saa salaam oxut keroog waaw yoneen saa salaam saaba yi ne ko te ñoo kii mu ne bàyyi leen ko rek ba mu ñëw muy jege rek yoneen saa salaam jël benn xeej rek gaaya ba mi jël xeej bi dafa poor ba gaay dañoo tasaaroo rek mu sànni ko mu jam ko jam ko saw rek mu wane gannaaw di daw naan déenaa déenaa déenaa wax Quraysh naan ko yow lan moo la dal da sa tête xam nga taxawoon nañ ci fan yële ci <laughs> yow lii di jàmbu ndaw te yoon ba fala faatoo moom ubay waaw <laughs> waaw fokk bar waaw sam léegi bon <laughs> nettali boobu naan ibnu bi mu bi mu deewee Ubay ibnu Xalaf bi waa Makka jógee Uhud di dellu ci yoon bi la dee gaa yi suul ko ci yoon bi Eh, Abdallah ibn Umar di dox nettali bi dañuy Abdallah ibn Umar doon dox côté yooyu quoi mooy dafa doon voyage da doon voyage romb fa yoonu Makka bi man Medina am ku koy woo naa ko yaa Abdallah <laughs> yow Abdallah Abdallah ibn Umar ne man xaw ma waaji euh, daf maa xam bi ma woowe sama tur wala rek mooy ni ñuy woowe koo xamul xam nga rab yi euh, mooy wolof yi ni ñu naan Ablaye Njaay bi saa benn gis naa benn Ablaye Ndiaye mooy ku ñu xamul nii mu nekk góor ñu naan ab ab ab Ablaye Ndiaye arab yi ñoom itam <laughs> mooy arabu taa yeneen saa salam est que ba léegi ñu ngi koy defam déet loolu dara ma ci leeru waaw <laughs> mooy temps yooyu ñoom ku ñu xamul nii abdallah lañ lay wax yow jaamu yàlla bi yaa abdallah yow jaamu yàlla bi lañ lay woowe léegi nag abdallah ibn ne man xaw ma waa ji dafa maa xam tudd sama tur wala xaw ma ko waaw doon ko sakku daal te te te nee waa ji dafa dee mooy am bàmmeel la moom mu tourné gis na am bàmmeel la quoi mu koy woo ngir di ko sakku xaw ma mu ñaanal ko xaw ma mu laral ko nee na bi ma bi ma déggee kaddu gi am am ku ma ma dégg beneen kàddu bu ma ne bu ko ñaanal bu ko defal dara kii nii mooy ki doon xeex yeneen saa salaam ku bon ki mooy ubay ubay la de ëpp naa ñaanal <laughs> ubay a nii <laughs> léegi nag nettali la boo xam ne ndax wéer naam wéeru allahu taa wal allahu taa alam léegi taw ama moomu nag mawla Umayya na Xalaf la woon xam nga gisoon nañ ko ba taxawoon mu ne nag Salih mawla ak taw ama moo nekk ci càllala bi te moom dafa da'if lu tax mu da'if ndax dafa mujj jaxasoo début bi jaxasoowul woon ne mooy ñi nga xam ne dañuy jàngale xadiis nekk ay boroom xam-xam yu mag waaye ñu dem ba ci biir buñ magee xam nga boo magee léeg-léeg sa Alzheimer rek façon yu mel noonu bu la commencé dal nga commencé di fàtte di jaxase affaire yi moo tax muhaddisuuna yu ñu mel noonu dañu leen di fexee xam dañ leen di recenser ba xam e sëriñ ba bu mag ba gaa yi doon dem tout le temps di jàngate léegi dafa mage lool ba léegi sax daanaka xadiis yi da juumati lu bari waaw mën na jàngale yoo xamante ne après day ñëw dootul mbir daal jaxasoo a ñu xam ne kii ak magee tax bu boobaa dañuy xool kañ la tàmbali loolu kañ la ko lool tàmbalee dal bu ko defee képp ku jële ci moom après euh, pour souci de euh, def lu wóor lañ naan duñu ko nangu mais tekkiwul ne waa ji lépp lu mu wax après du dëgg ah non sauf que dañuy def lu wóor laa wax waaw al ihtiyat moo tax ñu koy tege nee ne ah comme que daal après bi mu juumee la te diw mii dafa jële ci moom ginnaaw bi mu commencé di jaxasoo kon nag bon li gën a wóor buñ ko jël di ko boole naan xadiis yu wér la kandaa ñi nga xam ne ñu wóor jële ci moom comme que moom wóor na laata muy jaxasoo ñooñu ñu mën a jàpp wax jooju lool la loo tax boroom xam-xam yi di wax loolu léegi nag fii nii loolu la mu ne xadiis bii nga xam ne ibn abi asim moom la solo jële ko sayna abu hurayra yonent saa salaam ne képp ku ma gis man ra'aani fil manaam faqad ra'aani xam nga lii moom côté bii moom leer na wér na gis nañ ko ci sahih imam muslim ak yooyu ak mustaxraju al imaam al al al al ismaa'ili ak al imaam Ibn Maaja al waaye fa inni ura fi kulli suura ziyaada boobu ci fii la man yeneen saa tam dañ may gis ci melo bu nekk. imaam al-Xaalisi nag mu ne sauf que Saalih mawla tawama boo nekk ci sanad bi te moom dafa yore di lixtilaafihi ndax ab jaxasoom après comme liñ la doon expliquer sànq. te wa huwa min riwaayati man sami'a minhu ba'da al-ixtilaat te ki ko jële ci moom ginnaaw bi mu jaxasoo la ko jële xadis bii ci moom mooy xadis man mën na nekk noonu mais probabilité bo mu juum ci comme daa commencé di juum loolu nekk loolu lu lu a nekk looloo tax sa euh, boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhi xadis yu mel noonu ñu koy tegani ne comme bi voilà léegi waaw léegi mais malgré ça imaam al na xajar xam na lool xam na ne bon mais c'est possible que ne loolu bu wér la ah. waaw parce que xataa xamoon na xadis bu ñu naan xadis bu da'if la nii waa joo xamante ne kazaab la par exemple nañ jël bi gën a fort nga xam ne waa ji kazaab la <laughs> mooy c'est un explicateur il explique toute sa vie il explique wala il explique nit koo xam ne foo ko fekk mu ngi nar waaw am naraakoon la. moom daal tërërërërër daanaka fu mu ubbee làmmeñ we rek mooy mensonge la <laughs> mais kooku noonu est-ce que ça veut dire lépp lu mu wax bi mu juddoo ba ba ba majeur ba na ñuy deewee masula wax dëgg benn kàddu dëgg masula jaar ci moom si des mu wax dëgg mais comme que dañ koo xamee wax lu amut moo tax dañuy mujj qualifier lépp lu mu wax ñu sànni ci poubelle bi ci santaare bi voilà pour def lu wóor que ah parce que comme que lii lañ ko xame te mooy xaalib ci moom te alxukmu lil xaalib yi wan naadiru laa xukma la waaw lii ñuy jox àtte mooy li ëpp daal mooy li ëpp di xew la ñuy jox àtte kanta yu nga xam ne dafa raar loolu amul àtte kenn du ko jox li nga xamante ne mooy amul àtte loolu la léegi nag kon imaam al-Hafiz xam na ne comme que kii mooy du daafu gu garaaw parce que doofu gi nga xamante ne nii faiblesse bi nga xam ne kàcc la non boobu moom dañuy teg nee moom amul sax waxaale moom bu amul leneen lu koy dëgëral lu wóor waaw bu dul lu wóor te loolu sax du dëgëral fenn leneen lu nekk fee di wax lu mel noonu tam dëgër mais soo ko kii dafa doon jaxasi dafa doon jaawale ndax magi gi léegi nag moo tax imaam al-Hafiz flair na xam na affaire boobu que ne mais c'est possible de mu nekk moo tax mu ne wa yumkinul jam'u baynahuma moo tax mu ne moo mën nañoo boole ñaari hadith yi nag waaw mën nañ ko boole mooy diggante yi ñoom imaam ibn Sirin doon wax ah ay boo géntee koo gént yeneen saa saa ay wa léegi décriral ma ki gis ne décrire bu dee moom mu ne c'est bien description bi ko téere yeeg yooyu boroom xam-xam yi saxaaba yi radiyallahu def mu ne alhamdulilah yow gis nga ko burul moom mu ne yow gisoo ko ak fii nga xam ne fii na Abu Hurayra dana yeneen saa salaam ci boppam moo ne képp ku ma gis man nga gis ndax man dañ may gis ci melo yu bari melo bu nekk mën nañ ma ci gis mu ne loolu mën nañu boole ñaari wax yooyu li nga xam ne moom la al al euh, euh, euh, di ko jaare ci li al qadi Abu Bakr ibn al Arabi al Maliki wal Andalusi <laughs> rahimahu taali imam kii la woon de al Ghazali <laughs> imam Abu Bakr ibn al Arabi taalibi al Ghazali la woon en même <laughs> al Ghazali men Shafi'i radiyallahu anhu sëriñu Shafi'i yooyu ak suufi bu mag boobu sëriñam la woon moom al imam ibn al yi al maliki mu ne ru'yatu nabi sallallahu alayhi wasallam bi sifatihi al ma'luma idrakun ala al haqiqa mu ne nii lañ ko mën a boolee mooy gis yonent bi alayhi salaam ci melo bi nga xam ne moom lañ ko xamee moom la ko sahaaba yi radiyallahu anhu yu dundoon ak moom daal di melale loolu mooy koo xam ne dafa daj dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ko daj na dëgg dëgg dëgg dëgg wa ru'yatu ala waaye gis ko nag ci loo xam ne bokkul ak melo bi nga xam ne moom la ko saxaaba yi radiyallahu daal di melale idrakun lil misaal loolu ma am misaal la ça veut dire mooy ne yow am na lu la ci am na lu la borom bëgg a wax ci loolu waaw fa inna sawaaba ndax lii dëgg anna al anbiya la tughayyiru la tughayyiruhumul ard ndax suuf du leen soppi waaw wa yakunu mu nekk idraku zatil karima haqiqa ki nga xam ne dafa gis nekk nekk yonent salaam bi nga xam ne mooy bu tedd bi moom loolu dëgg dëgg la waaw certitude dëgg-dëgg la waaye wa idraku waaye ak sifat melo yi nga xam ne ay melo lañ idrakul masal loolu yaaru misaal la waaw kon nag mu ngi noonee loolu lu ama am solo la kon nag <laughs> lii lépp boo gisee ñu dugg ci yëpp mooy taxriij bi bu ko defee après jàngat yi gën a tee gën a tee yaatu mu gën a euh, nga xam ne da ngay gën a gis affaire yi ni muy lu tax après ku nekk buy wax nga gis ne ah kon kii lii moo taxoon muy wax quoi waaw <laughs> waaw waaw waaw waaw kon loolu lépp daa nekk loo xamante ne bi léegi lu ama am solo léegi ginnaaw yi ginnaaw yi léegi nag mu des <laughs> léegi mu des hein mu des nag ginnaaw kon jàngat beneen kon taxrij bi pare na taxrij bi pare na mu des nag aywa euh, côté lëkkaale bi ak suñu buntu bii ñu nekk loolu dañuy def comme niñ defoon xadiis bi dañuy bàyyi bii di ñëw insha allahu taala ah après ñu daal di gis lan mooy dëgg-dëgg mooy li ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim daal di wax waaw léegi bu boobaa dinañ gis li nga xamante ne nii mooy li al dañuy jëlaat al imaam al xaafid ibn Hajar rahimahullah ndax yaatal na fi indi fi ay wax yu wute waaw indi fi ay wax yu yu wute euh, léegi bi nga xamante ne nii dinañ gis lool après ñu gis euh, après dinañ gis foofu que ne mooy day xaw a juróog fi ñu jóge sànk mooy euh, jataay bi ñu génnoon. day niroog fi nga xamante ne jataay bi nga xam ne moom lañ génnoon nga xamante ne nii say euh, dañuy gis euh, waxu boroom xam-xam yi nga xamante ne shurahul ahadith yi ak li nga xamante ne mooy akabiru suufiya radiyallahu anhum ñoom ni nga xam ne noonu lañ jàppe hadith yi que c'est la même chose waaw est que sauf que ñoom ñépp nag ci waa ahlu sunna lañ bokk ku nekk nag selon fahmu gi la yàlla jox ci lool ngay wax ku nekk nag teen bala yàlla sóob wala géej gëm la sóob ci noonu ngay mën a wax waaw mais tekkiwul ne waa ñii ñoo wax dëgg ñi ci des ñoom seen wax dafa waaye dali na nee ah déedéet mbir mi du loolu de waaw <laughs> waaw mooy euh, une part de vérité da gis ne ña ku nekk rek ak géej gi nga nekk ko quoi moom ngay waxe waaw kay ah léegi nag dinañ gis insha allahu taala bu boobaa eh, dañuy jëkk gis li al imaam al hafiz ibn hajar wa après eh, y'a possibilité soit ñu xool li al imaam as-suyuti rahimahullah <laughs> moom daa bokk ci ñaari côté day sara hadis <laughs> ah eh, te muhaddis bu mag la ba pare ci waa ahlu akaabiru suufi yi la bokk rahmatullah alayhi lim wax ci tanwiirul xalak ah téereem boobu nga xamante ne bu siiw la ci wàll wi alhamdulillah alhamdulillahi moom al imaam as-Suyuuti di leeral que ne possibilité gis ki nga xamante ne eh, eh, eh, mooy ab ab yonent am malaat akub yonent looloo ko mën a ne loolu waaye looloo ko mën a nekk mu koy leeral foofu soit ñu jël loolu wala ñu jël euh, partie bi nga xamante ne nii mooy ci arrima rima rima rima bu Cheikh alhaaji Omar al Fuuti Taal radiyallahu anhu bi nga xam ne ci lay wax ci al faslul haadi wa salaasuun <laughs> euh, euh, mooy pàcc bi nga xam ne mooy trentième trente et unième trente et unième partie ci Rimah ci téereem bi radiyallahu taala anhu foofu non seulement euh, ah, wala nañ wax ba pare après ñu ñu njàmbaas ci borom sahibul Ibriz ñu gisoon bii passé <laughs> Cheikh Ahmad ibnul Mubarak waaw li nga xam ne loolu la ci laaj sëriñam euh, sëriñam Cheikh Abdul Aziz ibn Mas'ud ad-Dabbagh radiyallahu anhuma mais foog naa li gën a approprié ci yooyu yëpp mooy wàll wi ci a Cheikh Alhaji Omar def parce que a Cheikh Alhaji Omar al Fuuti Taal radiyallahu anhu dafa ci mooy waxu ñële ñëpp andi na ko imaamu Suyuti ci Tanwiirul Halaq andi ko foofu naka noonu waxu saaxibul Ibrizi ah sëriñam radiyallahu anhu a Cheikh Abdul Aziz radiyallahu anil jami moom itam a Cheikh Omar andi na ko foofu ay waxam de ce fait mooy imaam alxaafis na Hajar def fële dajaleel waxu gaa yi yee indi rahmatullahi alayhi a Cheikh Alxaaji Omar dafa def loolu fii moo tax amaana foofu rek la ñuy jël waaw <laughs> mooy bu a Cheikh Alxaaji Omar al-Fuuti radiyallahu anhu ci euh, euh, la le chapitre trente et un ci Rimaah insha allahu tabaaraka wa ta'ala Rimaahu Hizbir Rahiim ah jëm ci nuxuur yi gaa nga xam ne ñooy mbokku iblis yu yées yi <laughs> waaw <laughs> laas yi nga xamante ne nii yi nga xamante ne ñooy boroom boroom euh, waa waa boroom bi nga xamante ne nii allah hizbu rahim <laughs> di ko sotti ci ndodd ñi nga xamante ne nii ñooy ashaabul jahim ak ñi nga xamante ne ñooy waa Euh, euh, euh, iblis ak saytaane yeeg façon yooyee <laughs> allahu akbar waaw allah ala nuhur hizb rajim kon insha allah foog naa loolu mooy tane loolu mooy mooy li gën a mooy li gën a tane en tout cas noonu ne la ñu ko gisee insha allahu taala kon bii di ñëw dañuy jël hadith li cheikh cheikh al imam al hafiz ahmad ibn ali Ibn Hajar al-Asqalani euh, te yenn wax foofu tamit euh, dinañ gis ah, Cheikh Al-Hajj Omar indi na ko parce que imaamu Suyuti ci boppam da ko reprendre ci Tanwirul Halak yenn yi al-Hafiz doon wax bon pas reprendre mais ci mu ko jëlee moom tamit waaw euh, ah, Abi Jamra al-Andalusi al-Maliki radiyallahu anil jami' kon insha allahu taala bii di ñëw kon première chose lëkkaale hadith bi ak bunt bii ñu nekk deuxième chose léegi waa léegi nan la ñuy dégg képp ku yeneen saa salaam bu ne képp ku ma gis ci gént di nga ma gis <laughs> yéen yi oh, di ma gis nii ci biti loo xam ne nelawoo waaw waaw possibilité mais yeneen saa salaam nag nit mën na koo toog nii comme nii ma toogee di wax après ma gis yeneen saa salaam nii loolu mën naa nekk <laughs> wala ma toog nii wala may dox ci mbedd mi daal di koy gis. te nelawuma laay wax ah nii loolu mën naa nekk waaw ah, kay <laughs> laaj bi yëpp mooy loolu ah masala bi yëpp loolu la waaw fa sayaraani fil man raani fil manam bu boobaa di nga gis imaamu Nawawi rahimahullah lan mooy position parce que boo gisee ni mu doxal fii riwaay bi mu indi ci ngay xamee riwaay position imaamu Nawawi moom parce que ci riwaay bi mënoon na indi bu imaam Muslim bi ah wala yeneen i aw laka annama mu ngi mel ni ku ma gis waaye indiwul boobu dafa indi man ra'ani fil manam ku ma gis ci gént fasa yaraani ko këlsëf na maa gis fil yaqazati bu yeewoo lu tax laa yatamasalu shaytaanu bi shaytaanu du jël sama sama sama forme du nirul nirul ak man kon moom imaamu Nawawi moom da gis léegi moom fi mu xam ne moom foofu la féete jàpp ne ba waa yow ma ne nii la saa salaam daal ku gis gis nga ko <laughs> ay nangam ak ñii yooyu nag dinañ ci ñëw insha allahu taala waa man bu ma gisee yoon saa salaam man ma gént yoon saa salaam kat dañ ne woon dafa am dafa dafa am sikkim bu gudd sax te loolu moom ñépp ko bu fees del sëq man ma gént yoon saa salaam mais mais amul woon sikkim ah. waaw mooy amul woon karawu sikkim ah, walla ma gis ko ah, mooy yooyu après mais loolu euh, lu ci nekk <laughs> loolu insha allah <laughs>